ci jotaay bi weesu gisoon nañu jeexaloon nañu riwaaya imaam ibn isxaaq gisoon riwaaya imaam ahmad riwaaya bi la doon wax ne imaam ibn al qayyim da ko continuer te muy nuroog bu imaam ibn saad boobu mooy riwaaya imaam at-tirmidhi muy imaam at-tirmidhi jële ko ci yoonu Abbaad ibn Xubaysh al an Adiy ibn Xaatim mooy fim naan ko fa inna alyahuuda maghdubun calayhim wa inna annasaara daalluun ak bim naan ko yahuud yi de buur yàlla da leena mere ndax dañoo xam ba pare tëdd ci seen xam-xam di defes di di doxal seen bakkan ak seeni intérêt wa inna nasaara kanta chrétien yi dalluuna ay ñu sànku lañu foofu la ko doon laaja naan ko ndax xam nga hal taalamu min ilaahin siwa allah ak doon ko laaj taalamu shay'an akbaru min allah xadiis boobu imaam at-Tirmizi raxmatullahi moo ko solo kanta beneen bi nga xam ne ci la doon wax naan ko maa la gën a xam sa diine ana a'lamu bi diinika mink maa la gën a xam sa diine loolu imaamu ahmad ak imaam al-Baghawi ñoo ko solo waxoon nañ nag càll yooyu wér nañu mu am beneen ki rakusi li aleyhi salaatu wassalaam doon laaj Adiy naan ko alastarakuusiyan boroom gharibul xadiis dane rakuusi xam nga riwaaye imaam ibn isxaaq bi seydina Adiy dane man nasraani la dane ko man euh, chrétien la dane kuntu nasraniyan ba ba muy dem Sham dane woon naa dem Sham far sama mbokk ya nekk ñëw nga xam ne maa bokk ak ñoom diine boroom garibul xadiis nag nee na eh, muy abu ubayd mu ne rakuusi diine la joo xam ne mooy ne dafa dafa njàmbaas ay mbir bayna nasaara wassaabiyiin mooy ne du christianisme total la mais da cee boolewaale mooy diine la joo xam ne day njàmbaas christianisme boole ko li nga xam ne mooy entre christianisme ak sabiin yi sabéen yi ñoo ñi nga xam ne ay ay biddiw lañ doon jàmm waaw moom la alxuraan di wax wassaabiyiin ñi nga xam ne ñoom biddiw yi lañ doon jàmm jaamu alkawaakib mooy diine la joo xam ne ndax loolu bare na am na gaa yoo xam ne léegi seenu nekk jullit ñoom tam nga trouver leen loo xamante ne diine ju bees la parce que mooy la seen maam ya ne woon lañu booleeg lislaam waaw seen nekk jullit du leen teeree xàmb du leen teree ndëpp du leen teree tuur te loolu nga xam ni shirk billah ñu boole ko ci diine ji te boo moywul imaam bi sax mooy jiite mbir ya kooku moom xam nga diine hybride la yor waaw daanaka sax ñu mel noonu dinañ àgg ci dëggal li seen yàlla yeeg seen jinne yi di leen wax moom lañ gën a dëggal que li li li yonent saa salaam di wax wal kon mu ne raccourci mooy loolu li ko yonent mi alei saatu salaam ne ko woon alasta raccourciyan mu ne ko naam takkulul mirba ngay lekk butin de guerre comme ni ko yenn kilifaay arab yi doon defe chef de tribu yi bu gaa yi demee xare ñu xaajal leen xaaj màng mi butin de guerre bi quatre parties ñoom ñu jël benn alors que moom mii comme que laal na ci nasaraan yi mooy ne yow lool xam nga ni dañ koy tere lekk butin de guerre loolu dafa xaram ci sa diine voilà léegi nag ñun ñu ngi waroon a continuer ginnaaw riwaaye yooy gis miskul xitaam muy riwaaye bi nga xam ne nag moo tëj mbir yi muy riwaaye al al buxaari raxmatullaahi aley di wax ba léegi ci xew-xewu seydina adi bi bi mu ñëwee ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waxoon nañ la ci baabu alaamati nubuwa fi l islaam fala ko al imaam al buxaari ci saxiix bi ci kitaabul manaaqib gisoon nañu càllale bi tuddoon nañ ko avant nañ ko ci jataay bi weesu imaam al buxaari raxmatullaahi aleyhi mu ne muy kon xadiis bi mu ngi ñëwoon ba ci seydina adi ibn xaatim buñ nettali buñ jëlaatee càllale bi mu ne woon xaddatani muhammad ibn xakam nettali na ma suñu sëriñ di sama sëriñ di Muhammad ibn al qaala mu ne axbarana nadru ki ñu xabaare mooy nadr qaala nee na axbarana Israa'iil ki ñu xabaare ñun mooy Israa'iil qaala mu ne axbarana Sa'dun at-Taa'i Sa'd at-Taa'i moo ñu nettali qaala mu ne na xabaare nañu Muhill ibn Xalifa Muhill ibn Xalifa moo ñu nettali an Adiy ibn Xaatim mu jële ci seydina Adiy ibn Xaatim radiyallahu anhu qaal mu ne bayna ana inda nabiyi sallallahu alayhi wa sallam id ataahu rajulun fa shakaa ilayhi alfaaqa summa ataahu aaxaru fa shakaa ilayhi qat'a as-sabiil mu ne damaa mas a nekk ci yonent bi aleyhi salaatu wa salaam man Ali id fujaa'iya mooy jekki rek voilà mooy id jekki rek dañu jekki rek ba ma nee fa moom ataahu rajulun benn waaye dikkal ko fa shaka ilayhi al-faaq di jàmbat ci yonent bi alayhi salaatu salaam ñàkk gi mu gi ñu nekke gi mu nekke waaw loolu mooy nitu diine ku nekk dina ñëw di la jàmbat boroom xam-xam bi nit ñi dañuy ñëw ci moom di ko jàmbat ndax la seen soxla yi ndax dañuy am yaakaar këni kat seen soxla yi ñu am buñ demee fa moom dina faju waaw comme niñ ko doon defe alayhi salaatu wassalaam nit ki ñëw waa ji ñëw di ko jàmbat alfaaqa ñàkk gi ah yeneent bi sallallahu alayhi mbir yi metti na ci man de waaw façon maral yeeg ñàkk koom geeg ak yitte euh, soxla yeeg te amuñ lu ñu ko faje mu ne summa ataahu aaxar bi kenn ki pare waa ji pare summa après ki ataahu mu ataahu mu dikkal ko aaxar keneen fa shaka ilayhi qat'a sabil keneen jóge na li ñëw di ko jàmbat coupeur de route agresseurs yi ah yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngir yéeme na de suñu commerce dara mënatu la dox dox suñu yitte sax mënatuñ ko dëkk bi bari nay agresseur <laughs> moo tax gis nga yi yépp dafa xewoon ah. ay way dëkk bi bari nay agresseur yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax loolu du problème boo xam ne dañu naan euh, que ne bu ñu déggee ne am na fenn mooy jamono jee yàqu peut-être intensité bi waa bu intensité bi ak bariwaay bi waaw bu boobaa nag moom mooy ba agresseurs yi bari boobu problème la mais moos jamono yonent bi sallallahu alayhi wa amoon na des coupeurs de amoon na des coupeurs de route amoon na ñi nga xam ne ñooy nit ñoo xam ne tamit dañoo ñàkkoon ñàkk gu méttee méttee métti ñu jàmbat ko lii lépp fa qaala nee na yonent mi aleyhi salaatu wa seyna Adi mooy nettalis ñu ngi ci saxiixu imaamul Buxaari raxmatullaahi aleyhi nee na mu turne xool ma ne ma yaa adiyu hal ra'ayta alxiira ne ma yow adiy mooy ñi koy laaj a ngi taxaw ñi ko jàmbat si ñu ngi taxaw façon la tamit ci tontu tontuwu leen direct waaye kii mu toogal lii mu koy laaj day tontu day tontu seen seen seen liñ ñëw di jàmbat mu ne ko yaa adiy hal ra'ayta xiira est-ce que gis nga mas ngaa gis xiira grande métropole boobu ñu la waxoon nga xam ni dëkku ay buur lañ ci arab yi nekkoon sous la domination suula la tutelle des Perses de l'empire de Kesr Kesrowe mu ne ko ndax xam nga xiira hein ah, léegi Seydina Adi nee na nee na qultu ma ne ko lam araha waqad unbitu anha bi niroo nag xadiisu riwaay Seydina imaam Ahmad biñ gis ceetaay bi weesu mu ne ko lam araha ah mankat gisuma ko xiira moom gisuma ko de waqad unbitu anha waaye nag xabaare nañ ma ko xawma xiira ne ma suma faa dem waaye nag am naa information naa ko dégg comme ku ñu ne mais yow mas ngaa dem Sigicoor mas xam nga Sigicoor ma ne ah Sigicoor de xaw ma ko waaye nag naa ko dégg Ziguinchor de xaw ma ko waaye nag maa ngi koy dégg nag yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko fa in taalat bika xayaa la tarayanna addacinata tartaxilu min alxiirati xatta tatuufa bilkacbati laa taxaafu axadan illa allah allah mu ne ko fa in taalat bika xayaa ne ko bu saw fan guddee de ne ko bu saw fan guddee bu fa in toolat bi ka xayaa bu saw fan guddee yow at yi hmm, la tarayanna dhaina wat naa ne dinga gis jigéen bu nekk ci hawdajam di voyage tartaxilu min alxiira voyage yi à partir de xiira jóge alxiira xatta tatuufa bilkaabati laa taxaafu axadan illa allah mu ñëw ba jóge xiira grande métropole boobu bala nekk ca frontière wu dëkku persia taarab yi moom ko jigéen dina fa jóge war ñëw ba ba ba ba tawaaf si néegub yàlla bi du ragal dara lu dul buur yàlla kon kan la tontu kiy jàmbat yi fu coupeur de yi ki ñëw di jàmbat agresseur yi ki ñëw di jàmbat addu kalpe kat gaa yi addu kalpe nit ñi gaa yi dog yoonu nit ñi kon tontu na kooku noo te loolu mooy yow at yi ci sa dund booy boo amee fan wu gudd tuuti lii ma lay wax man sallallahu alayhi wa sallam di nga ko gis waaw euh, partie bii partie bii nii parce que nañ ko wax dama doon hésiter est-ce que du ñu jeexal nettali buñ paree ñu def njàngat yi mais dama comme que ñu ngi ci tarjama bi après kon day nekk en dehors ki ki nga xam ne moom tarjama yi kese la déglu moom kon njariñ yooyu du ko dégg moo tax li gën a approprié mooy ñu wax ko ci biir tarjama bi mooy ne fii nii partie bi euh, expédition yi duñu def bon peut-être du ñu def kii que bu jeexee ñu def même bu dee benn jataay lañuy ñuy jëlal njàngatu première expédition yi ñu gis ci début l'an neuf de l'hégire ci gàddaay yonent bi aleyhi salaatu amaana ñu def ko amaana duñ ko def mais partie bi yonent bi aleyhi salaatu wax fa in taalat bika xayaa la tarayanna ad-da'inata tartaxilu min al-xiira xatta tatuufa bil ka'bati laa taxaafu ahadan illa allah bu saw fan guddi yow Adiy di nga gis jigéen gi war géléem Hawdaj jóge métropole Hira nim sore ay ki ay ay centaine de hein lay jóge ñëw ba ci Kaaba gi nii hein ñëw wër ko te du ragal kudul buur yàlla subhaanahu wa lii nii bi koy nent bi alei saatu waxee maa ngi ñëw léegi ci li ma naroon a wax seydna adi nee na qultu fi ma bayni wa bayna nafsi fa ayna du'aaru toy alladina sa'aru lbilaad nee na di ma di ma xool di wax ak man <laughs> naan ma bu saw fan guddee di nga gis jigéen dina jóge voyage yi moom rekk jóge la métropole de Hira ñëw ba ci Kaaba gi nii wër ko te du ragal ku dul yàlla maa ngi naan samam xel waaye mais bu boobaa ana les agresseurs sama dëkk parce que waa Tay xam nga waxoon nañ jaraabe seen seen façon kii biñ tegoon jawaazu safar <laughs> tey <laughs> a ñu ko jawazu fas safar mooy passeport ñoom nag laissez-passer lañ lay jox boo nangoo fay daal ñoom seeni mbir nga jàll ci jàmm léegi nag boo fi jàllee takat mooy danga leen di romb rek ca àll ba ngay jaar mais ñu ne foofu seen territoire la ku fi jaar di nga fay dara ku joxewul dara nag ñu dogaale la mais gars yi am na yenn riwaay yu naan gars yi c'est que waa tay yi ñu doon def dañ doon nekk ci côté yoon yi quoi surtout convoi yi jóge ci réew yi di jaar seen côté yooyu di aj si jamonoy période wu aj yi <laughs> dafa am ay professionnel de sàcc quoi ñoo xam ne ñu magoon la <laughs> dañuy jël seen bant yu gudd taxaw ci côté yoon yi ci peggu yoon yi léegi Euh, bu marché bu bu benn convoi rombee ñu bàyyi ba xam ne yépp a ngi romb yi nekk ci gannaaw ñu jël seen bant yooyu bant yu gudd am ñu ci lonk di xëcc ci kaw con ci convoi ngir mu wadd xam nga nit ñi léeg lekk surtout bu dee nit ki day dox wala sax mu yéeg ca kanam convoi yu bari ak bruit bi nit ñiy dox noonu paayeeg yooyu man na ba ñu yëg affaire yi léegi nag ñu jël seen bant yi xëcc di ko xëcc pour bu waddee après bu waddee ba gaa yi dem rek ñu daw ci tali bi ci yoon wi daal di jël mbir yi daal di daw léegi nag bu leen waa ji gisee ñu naan ho ko ala asa <laughs> bu leen waa ji gisee ne mais yéen lu ngeen def ni ñu ne non ah defuñu dara de sa saak bi wala sa marchandise bi moo lonk ci yat wii yat wii nga xam ne moom ngeen di gis ci la lonk wadd waaye ñun duñu ci lenn <laughs> Seydina Adi nee na ma wax sama sama xel mais ay na duwaaru tay mais jamono jot les grands agresseurs de ma communauté tay de ma tribu mais jamono jot fu ñuy ne jigéen dina leen rombe noonu ñoom waxuma la jigéen rek ponkal moo xam ne ragaluñ la wala mu xaw a insouciant gars yi dañ lay wala sax jaral na leen ñu def ah forme benn xaat xeex benn doole benn genre armée ñëw couper route gars yi mooy les agresseurs yi def rek xam dañ les agresseurs waaw ñëw agressé nit ñi bëccëgu ndar kàmm gaa yi moom mu ne mais bu boobaa man sama gaa yi moom sama waa tribu bi nga xam ne ni ñu leen xamee lool mais ñoom anañu bu boobaa loolu de yéeme na nee na loolu nag sama xel laa ko wax de waxuma ko yeneen saa salaam nee na yeneen saa salaam léegi bala ñu jàll waaw kay li ma bëggoon a fii nii ci wàllu aj gisoon nañ ko ci saadul xujjaaj ku fa dem di nga ci gën a gis lu gën yomb lu gën a yaatu boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñi nga xam ne xam nga dafa am benn benn masala boo xam ne bu boroom xam-xam yi di soxla woola sur surtout ci wàllu aj est-ce que jigéen moom kese mën naa dem màkk te am wala mu dem saa mu ànd ak koj armaalam zu mahramam loolu boroom xam-xam yi dañ ci wute dafa am ñu ne non loolu man da ne rawatina xanbali yi dañu ne loolu manu la ne il faut nit ki mu ànd ak zu mahramam mooy koj armaalam loolu moo tax nga gis am na pour ndax <laughs> euh, maa ngi fàttale ko bi ñu doon def euh, duruus yooyu ci wàllu aj gi euh, xam naa am na koo xam ne ndax déggoon na waxtaan bi sax déggoon na wax ji mais moom bi ko mbir mi concerné muy aji benn femme la moom dafa dem euh, ci benn agence euh, mooy France ngir ngir ngir ngir ngir ngir euh, ut billet ak loolu pour nu muy ajee gaa yi na ko yow rek manoo dem il te faut un coach armal mooy koo xamante ni sa coach armal la mooy koo xam ne c'est soit sa jëkkër wala sa frère wala sa papa wala ñooñ nga xam ne wala sa magu pàppa wala ñu mel noonu il faut nga ànd ak ñooñu waaw mooy ñi nga xamante ne mënuñu laa takk ñooñu say kii lañu wala sax mu nekk koo xam ne dalaa dagan comme sa sa sa boroom sa jëkkër ñu mel noonu gaa yi laaj ko ko léegi mu ma ko doon wax ma ne ko pourtant loolu loolu dégg nga ko de loolu muy préciser woon nañ ko bu baax que ne loolu wuute la. ndax dafa dem gaa yi laaj ko lool moom mu ne lool mu moom dégg ko woon quoi loolu foogul woon ne nekk na après gaa yi ne ko non ñun duñ boo indiwul duñ la nangoo jaay quoi waaw ñun ku indiwul ko normal duñu ko nangu jigéen noonu duñu ko nangu jaay muy dem màkk moom kese parce que loolu sax daa du nekk quoi. ma ne ko nag loolu pourtant loolu waxoon nañu ko de. loolu mu ngi woon ci foofu waxoon nañ masala bo traité woon nañ ko ci début bi mooy masalaam est-ce jigéen mën naa dem aji Makka wala mu umra ji moom kese te loolu waxuñu la lool rek mais voyage rek rawatina nag waratin rawatina muy dem rawatina ngay dem muy dem aj di aji am ci boroom xam-xam yi kon ñoo xam ne rahmatullah dañ ne loolu man nekk ñu wax ñu ne parce que yonent bi alayhi salaatu salaam moo ne du dagan ci benn jigéen boo xam ne gëm na buur yàlla muy voyager lu tolloog journée waaw te àndul ak koj armaalam mooy guddeeg bëccëg te àndul ak koj armaalam waaw mooy masaafatul xasri kooku manu ko jigéen warula dépasser lu toll noonu te àndul ak koj armaalam ba moo tax kon masalaam jigéen ñi est-ce que mën naa aji moom kese loolu mënu la nekk parce que il le faut koj waaw ñu ne tamit bon saxaaba ba nga xam ne radiyallahu anhu woon ah man de sama soxna dafa dem ngir aji dafa dem Makka waxoon ko yonent mi alayhi te man damaa bëgg fekke xare sàngam yonent sallallahu fekk xare boobu mu ne ko demal nga dabi ko nga ànd ak moom ak yeneen ak yeneen mais hadis bii nii ñeneen ñi nga xam ne ñoom dañu ne non lool lool du ci charte du condition boo xam ne il la faut bu amee nag moo gën neewuñu bu mu am bu amee moo gën mais loolu noonu am na leneen lu ko mën a remplacer mooy ko armal mooy ar rufqatul ma'muna mooy àndandoo boo xam ne bu wóor la bu dee na ndaw si ànd naag ñoo xam ne ñu wóor lañ comme ay jigéen ñu bari ñu ànd ah am benn agence boo xam ne fa lañ fa lañ jóge ñoom moo leen di ci lañ nekk ñu nekk ñu bari ñoo xam ne ñoom ñooy demandoo ajandoo ñëwandoo ak loolu ñu ne loolu moom dara newu ci bokk nañ ñoom ci lañuy ñuy tegtaloo ne xadiis bii da koy wane parce que yonent bi alei satu moo ko wax ah moo ne jamono dina ñëw yow adi la wax la in taalat bika xayaatun la tarayanna dhainata tartaxilu min alxiirati xatta tatuufa bilkaabati laa taxaafu ahadan illa allah bu saw fan guddee di gis jigéen gu jóge la métropole de xiirata xiira sori gi mu def mu ñëw ba ci kaaba gi wër kaaba gi moom dong te du ragal gisoon nañ ci riwaayu imaam ahmad yi këne du am jiwaar du nekk taxta jiwaari ahad kenn du ko du ko du ko du du am benn garde bu muy am waaw ñu ne lii bu man loolu lii day wane ne loolu mën naa nekk l'essentiel mooy ar rufqatul ma'muna ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam lii mu wax nii mooy ne dafa nekk en sécurité man na jóge foofu ban ñëw nekk en sécurité kon nag convoi bi may àndal bu dee ne ñépp ñii ay mbokkam lañ même bu dee duñu ay code armalam wala jigéen ñoo xam ne ñu bari lañ wala yu mel noonu mooy convoi comme ni gars yi demee Makka ay góor ñi jigéen ñi comme comme euh, commission yi am Sénégal ak yu mel na nga xam ne benn maire wala benn jigéen moom day ànd dañ leen di boole ay semaine ñuy kii di jàng affaire yi yu mel na en tout cas ñi àndal di ay jigéen ak ay góor yoo xam ne mais mooy ne convoi bi na bu suuree doy na waaw bi bu suuree rek loolu doy na jarul ko armal waaw waxoon nañ na insha allah li gën a dëgër même bu dee ne ñeneen ñi tontu nañ ci bii dañ ne lii yonent bi aleyhi salaatu salaam deful lu dul dafa wax rek li nga xam ne mooy liy ami nettali nag liy am tekkiwul ne que ne loolu noon day wane ne dafa dagan waaw ñu ne loolu dafa tekkiwul ne dafa dagan fenn parce que ne fait que yonent bi sallallahu alayhi daal mooy nekkul woon di wax ay àtte dafa bëgg a wax ne rek sécurité dina am ba jigéen mën naa jóge fële ñëw te loolu luy am la di nga ko gis. mais est-ce que loolu am na day fekk day day wane ne loolu loolu noonu lu dagan la voilà xëccoo nañ foofu mais insha allah li gën dëgg mooy ne loolu mën naa nekk ci kaw ar rufqatul ma moom ak jigéen mën naa aji bu dee dafa ànd ak même budul ko armalam mais convoi bu sûr kon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu daal di continuer mu ne Seydina Adi ba léegi ñaar ñi ñi ñëw di plaindre si di shikaaya si di def seenu shakwa mooy di di di jàmbat si ñu ngi taxaw kii ñàkk la jàmbat kee moom coupeur de route yi ki nga xam ne moo jàmbat coupeur de route yi moom tontu nañ ko mooy ne yàggatul léegi lii ngay jàmbat dootul am parce que quand mbir yi du baje yonent bi alei saatu salaam manoon na ci saase mu ñaan buuru yàlla subhaanahu wa taala ko ammin al bilaad al aan ya allahumma inna nas'aluka an tu'ammina al bilaad al aan suñu boroom defal ko ko suñu boroom dañ lay ñaan nga def sécurité ci réew yeeg gox yeeg tur ak yoonu nit ñi mu def suñu boroom def ko ci saas mais yeneen ci ma lay saar yi xam na ne buur yàlla dafa am sunna fil ard nu mu tegee suuf si loo xam ne ay loi la yu mu teg ci kaw suuf te noonu lay doxee waaw léegi nag mooy ne mbir mi ndànk la waaw yaa Hanzala sa'atun fa sa'a ndànk-ndànk la rek waaw ndànk-ndànk mu ne ko mu ne Seydina Adi fa in taalat bika hayaa wala in taalat bika hayaatun la tuftahanna la tuftahanna mu ne ko tabu saw fan guddee yow adi wat naa ne des nañu ubbi kunuuzu kisra trésoru kisro kesrowe yi waaw trésoru kesrowe yi seen palais ya Madain Babil dëkk yooyu yépp réew yu mag yooyu yépp dinañ leen dinañ leen ubbi ay ay ay bilaadu xuraasaan ak waa ma ma ma wara an nahar yooyu yépp trésoru Kisra yooyu yépp bu saw fan guddee yow adi la tuftaxanna kunuuzu Kisra wat naa ne dinañu ubbi ji trésoru Kisra yi paleem ya dina tegu ci sama loxo saxaaba yi radiyallahu anhu xultu foofu nag ah, Seydina Adi nag bii nag moom waxu ko ci suuf bii moom waxu ko ci xenam bi mu déggee kunuuzu Kisra xultu nee na ma ne yonent saa saa Kisra ibn Hurmuz ma ne ko Kisra ibn Hurmuz nga wax de Kisra ibn Hurmuz yonent saa saa ne ko ah naam Kisra ibn Hurmuz Kisra ibn Hurmuz <laughs> Kisra ibn Hurmuz xam nga lu tax Seydina Adi di wax gis nga pour nga xam. li yonent bi alayhi salaatu salaam doon diggee li tax Seydina Adi bii moom xam nga bee moom dane bon eh, gaaw de ci xelam quoi ana sama sama gaa yi sama coup gaa yi nga xam ne ñoo te coupeur de yu mag yi waaye ñooñu fu ñuy ne mais kanta bii nag bii moom daa gën a moom bii moom daa ginatee mooy am xelam instant bi mooy dafa def dafa lan mooy dafa dafa dafa dafa dafa dafa def constat mais jamono ji ñuy dund ak li ma sa xew mais naka mais l'empire perse l'empire perse la yonent sallallahu alayhi wasallam wax ah. l'empire boo xam ne ñaata ñaata siècle la def waaw nga xam ne ñoom fa lañ nekk rek naan naan di jaamu safara si ne ñoom du ma sa fay ak yàgg di mu yàgg ak doole ji ñu am nga xam ne kenn rek ka leen xawoon a jege muy muy muy muy muy rom te gis nañ seen xeex yi bu kiy gañee ñoom alxarbu sijaal baynahuma bu perse yi gañee tey ci suba ga romain yi gañe suba ga perse yi gañe waaw gisoon nañ ko ci lettres yi bi ñuy yónni lettres yi euh, ci tarjama seyna Abu Sufyan radiyallahu ta'ala ibn Harb këne kis xas Qaysar dafa ñëwoon côté yooyu ci frontière l'empire byzantin ak arabe yi fekk ak Palestine ngir sant yàlla ci gañe gi nga xam ne moom la récupérer terre yi nga xam ne moom la Perse yi nangu woon ci ñoom mooy mais imaginez empire boobu nga xam ne frontière Perse Perse ni mu toll foofu yëpp Kisra Kisrawe mi gaa yëpp xam kooku nga ne ñun ñii nga xam ne jullit ñi ñun ñuy dem teg loxo ci ci loolu ci surtout paleem yi yeneen sallallahu alayhi ne ko na am Kisra ibn Hurmuz xam nga loolu lu muy niru suñu jamono jii mooy yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme si dañ dañu ne woon kenn ci ñun mu ne kenn ci ñun wala in taalat bika hayaa la tuftahanna kunuz Washington loolu lay niroo ah. c'est pareil mooy comme si mu waxoon kenn ci ñun ne ne moom yonent bi alayhi salaatu salaam bu saw fan guddee yow te xam nga Seydina Ali jamono yi mag la woon dinañ gis euh, boroom xam-xam yi ci xeew dundam ci wuute gi ñu am ci ñaata ak la dund tellement dafa guddoon fan mais mais quand mooy mag la woon nekkul woon gone nekkul woon gone gisoon nañ ne bi muy dem Sham di jóge dëkkam di dem dafa yóbbu kan soxnaam ak ak doomam waaw léegi mooy comme si ci ñun kenn ci ñun yonent saa salaam ne ko woon yow bu say fan guddee yow bu saw fan guddee hein di nga fekke bi nga fekke bu ñuy ubbi kunuusaw Washington Maison Blanche jullit ñi dinañ ci teg loxo le Capitole yooyu yépp jullit ñee ci teg loxo Wall wa lan kel waa ji street lan la fii fii ñaari tour yi amoon wooy fële ca ca New York Wall Street yooyu yépp mooy amri al amrika amrikaan yi seen réew mi di ngeen ci dinañ ko ubbi jullit ñi dinañ ko yor yow imagineel yow miy déglu xa imagineel yow yow ku la ko waxoon sëriñ <laughs> boo masula xame sax wax lu dul mooy koo xam ne dëggu kese nga ko xame dëggu kese nga ko xame yow bu la ko waxoon nga commencé douter <laughs> pas ñëpp am na ñoo xam ne ñi ëpp ci ñun day commencé duti ah non damaa foog ne nag sëriñ bi daa jaawale de kii Maison Blanche la wax de Eh, kii kii New York la wax de te New York moom ku ko teg loxo foofu ak Washington moom ay Pentagone ak yooyu nga teg ci loxo moom mooy yaa moom réew ma léegi jullit ñi ak ni ñu doyadee mooy nag gis nga c'est gis nga ñu ni mel nii ñu ñuy noggatu fu ne mais yéeféer yi ku ci am bomb bu baax boo essayer amoo fenn foo koy essayer lu dul ci jullit ñi li may wax dëgg la wala déet <laughs> fan lañuy essayer bomb yi léegi lu dul ci jullit ñi lan moo doxal imagineel xoolal léegi euh, industrie de d'armement yi nga xam ne tubaab yi ñoom ñoo ko séq américains yi français yi russes yi ñooñu ak italiens yi allemands yi ñooñu ay ñoom ay dasooki ñooñu ñoo yor mbir mi ak chinois yi léegi mais ñooñu li ñuy écoulé ci armée par di jaay arme ci année par at mais xoolal ñan lañ koy jaay ana ñan lañuy jaay arme yooyu ñan pays golfe yi pays golfe yi mooy yan pays jullit ak lan pays africain yi ay Égypte ay lii ñoo pour def lan la pour bombarder ay jullit comme ñoom waaw dañ leen koy jox ñu testee ko ci seeni mbokk jullit xoola yaman loolu mooy côté boobu am na yeneen yoo xam ne ñoom ci seen bopp ñooy déclencher guerre parce que xam nañ ne euh, bon marché bi jaay ñiy kese seen petite xeex yooyu seen biir du doxal suñu mbir dañuy déclencher guerre comme Irak waaw 2003 wala yu mel noonu yóbbu fa wala ay Gaza yi bombarder bombarder écouler bombe yi foofu seen kaw di fa jaay nguuru ci ñoo xamante ne ay lance roquette lañu yor waaw yow nga yor say F-16 say Tomahawk say missile intercontinental di ko jaay ci koo xam ne ab roquette la yor ay katushawa ci xaw ma yoo xam ne bu ko tiiree bu jógee ba ci kaw sax te mu waddaat foofu mooy kon kuffaar yi bu ñu amee ay ay bomb yu ñuy tester ci kan lañ koy tester ci ñu lit ñi jamono ji moo tax bari na ñoo xam ne li ma doon wax ci jataay bi weesu ñoom dañuy poser wu question mais est-ce que ñun ci dëgg lañ nekk est-ce que ñun est-ce que l'islam mooy diiney dëgg parce que quand même bon nan lañuy nekk ci dëgg lii def di ñu dal mais ñaan yi ñaan ci kaaba gi moom kon buur yàlla nangu ci dara kon ñun suñu ñaan buur ñaan diw walla yu sàngam te dégg nañ ko muy ñaanal ñu sonn ñu dara dara fajuwul mais kon loolu day wane ne kon ñun newuñ ci dëgg am na ñoo xam ne question yooyu lañ ci lañ ne ah. am na ñoo xam ne ñoom répondral nañ ko seen bopp mooy tubbi nañu wal iyaazu billah waaw parce que pour ñoom diine ko nekk ci dëgg tout le temps yaa war a féete kaw mais kooku dafa réere dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi salaatu salaam mi nga xam ne mooy huwal xaq moom mooy kiy dimbali dëgg di ko jaare ci dëgg te moom mooy dëgg waaw dëggug yàlla gi fi yàlla wàcc deful treize ans Quraysh ñu koy noggatu doonul woon ñaan doonul woon wër ci tribu yi duñ ñëwoon ci foir yi ngir am ku ñu ko fat te loolu lépp amu ci woon dara doonul woon ñaan hein lan moo taxoon mu dem Taayif ngir rawale diine ji xool ndax ñoom dinañ nangu jiwu l'islam comme ko waa Quraysh nangu wuñ ko ngir rawale diine ji est-ce que daa tax ñu foofu ñu nangu ko dañ koo xaaj mu ñëwaat ci réew mi ñëwaat Makka est-ce que loolu ngay taxaw ku taxawoon jamono jooju da nga naan kon ñii newuñ ci dëgg parce que buñ newoon ci dëgg ñoo waroon a yor mbir yi. Abu Jahl bu dee newul ci dëgg lu tax kon muy jiite di di nombatukaay yi ñaata bakkan lañ faat man alladhi qatala Sumayya sayyidatuna Sumayya awwalu shahidatin fil islam ki ñu njëkk faat martyr la première martyr de l'islam muy ummu Ammar yaayu sayyidina Ammar ibn Yaasir baayam Yaasir jëkkëram Yaasir nuñ ko def dóor nuñ ko bàyyi ko ba mu dee waaw mu dee ci souffrance mais loolu lépp da doon am yonent ma lay sax sam nekk yor dëgg te teew ñu leen di dàq ñii di ñëw Éthiopie yarhamukallah ñii di jaar feneen ñii di ñuy wër ñii di làqatu ñemewuñu sax yàlla tere ñu naan la ngay wa ngay waxuma la dañuy làqatu bu ñuy julli yàlla tere ngay ngay ngay yëgal nit ñi ne yow jullit nga ñun est-ce que àgg nañu foofu àgguñu foofu ma ne àgguñu foofu ñun metteegul ba foo xamante ne nii ñun dañuy ragal ne ñun jullit lañu baax na ba bu dee France moom état d'urgence bu neex bii gars yi nga xam ne da ngay julli yenn mosquée yi ñu lay ay militaire di la surveiller waaw di la aar nee nañu taxaw yor seeni mété wala xawma seeni seeni kalachnikov wala ma seeni armée taxaw di xaar waaw ngir bu kenn sonal leen loolu yeneen sallallahu alayhi wasallam daa ma sa am loolu màkk di julli ñu koy garder garder xam muy julli ñu koy fekk sotti comme sibérit <laughs> looloo xewoon ñun kon àgguñu fenn kon moo tax yow dangaa xamul <laughs> dangaa xamul lii mooy sunnatullah mooy sunnaay yàlla léegi mooy nag ñun nag gis nga situation boobu moo gënoon a ñàng fuuf que léegi ñun ni ñu mel parce que ñun ñëw dee dee ñun li mu dee dee dee mooy am na ci réewu l'islam yi ñoo xam ne ay Pakistan yi par exemple ñoom am nañ ay ay bombe nucléaire rek yu mel noonu mooy ne mais jullit ñi xaajuñu woon a am jamono yeneen saa salaam di tolloog doole yéefér yi xaajuñu woon te pourtant yeneen saa salaam wax na li Seydina Adim na Xaatim loolu nag moo ko moo ko jaaxal ci mbir yi quoi mais ñun ñii nga xam ne saa fii nii ñun. ñun ñii nii ñu ne ñun bu man bu sama fan guddee yeneen saa salaam wa in taalat xaya wa in taalat bika xaya la tuftaxanna xanaa waxoo Kisra ibn Hurmuz xanaa waxoo Kisra ibn Hurmuz xam waaw dinañ ubbi tey mooy kon exemple mi la Washington. Washington nga wax laa wax mu ne la waa Washington mooy mooy pour nga yëgal ko ne peut-être du bon village bi ne fee gars di ko woowe Washington xanaa loo ngay wax ne déet bële laay wax waxuma sax état ba état état boobu waxuma état bi de état bi tudd Washington non non bi loolu la mooy même exemple loolu la xam nga fii moom laa la ne ku ñu ko fi wax yow bu dee ne ki la koy wax lu mu nekk nekk nitu yàlla dëgg laa wax bu bu amul nag table ne nitu yàlla yow boo gëmul dëgg dëgg dëgg doo ko gëm mooy en tout cas doone gëwuma ko mooy soit doo ko gëm am na ñoo xam ne moom fa la ñuy commencer bàyyi ko mbax dañ naan ça il hallucine maintenant il n'est pas dans ses ah vraiment kii moom bi boo rek ñu bàyyi ko te di ko ñaanal yàlla parce que wax léegi ay ay délire rek lay wax ah non parce que dégg ngeen ko lim bi mujjee génne. nee na yéen saa yi bu suñu fan guddee ñun taalibe yi saa yi dinañ fekke lale loolu nag waxuma sëriñu charlatan yi quoi parce que charlatan yi moom lu ne la ñuy diggaate mooy les faux sëriñ ñoom moom lu ne la ñuy seen taalibe yi mais seen taalibe yi tamit lu ne ñu gis contraire bi mais xaw ma lu leen fay téye waaw xaw ma lu leen fay téye te xam nañ ne waa ji jubut ñoo la ko gën a xam parce que gis nañ ne. it gën a ci diine ji amul joxalu ko benn fulla bu koy def sax dangay ngay yëg ne kii da xam ni kii yëg ne kii amalul benn fulla mais benn yitte joxu ko jaamu yàlla gi muy def xanaa kay da koy def nii kese waaw buy julli na mu gine ñaawe la koy defee gine rapide gine ñàkk sujóot yi du mat rukon yi du mat dara du mat li cof mel ni ganaar mu leer ni kii benn te defu ko ci li muy def ku mel noonu moom bu la diggee naan la waxuma la kunuusu ay kunuusu lan kooku kooku kooku kooku bu la diggee am sàq sax bu ko gëm waaw sàqum baay diw dinañ ci teg loxo sax bu ko gëm kooku moom bi yaboo bu ko gëm waaw mais wàlli yu piir nitu yàlla piir même am na ñoo xam ne bu leen waxoon lii tey am na ñoo xam ne dañ koy baax ñenn ñi nga xam ne nag am na ñoo xam ne du ñu dinañ xam ne bon dañuy teg entre kii moom dëgg rek lay wax ak lii nii sauf que li mu wax comment ça va se réaliser c'est ça le problème comment ça va se faire c'est ça c'est ça l'équation waaw Seydina Ali nag moom da doon wu question pas ne gëmul xam na ne leen saa salaam mu wax noonu la mais mooy mais jamono jii mooy bu defee constat li xew jullit ñi mais noggatu giñ nekk giñ leen nekk te gars yi temps dañ leen doon mën a ah si dinañ ko gis ci xew-xew yi am après juste après expédition yi grande puissance yi dañ leen doon noggatu si dañ leen doon noggatu ay César yi Qaysar dañ leen doon noggatu te laale woon nañoo ñoom Mu'ta ba rayoon ñu bari ci saxaaba yi rayoon al al umara al salaasa rayoon les trois émirs Seydina Zayd ibn Haarisa Seydina Jaafar ibn Abi Taalib ak Seydina Abdallah ibn Rawaaha radiyallahu anil jamii mais dañ leen doon menacé ah waaw en tout cas rumeur yi la doon wax ne dañ leen doon menacé waaw mooy loolu parce que ñii bu ñu fi mooy ñii bu ñu fi màggee mooy ñun suñu affaire yàqu na suñu affaire yàqu na ba faw léegi Seydina Adi nag dafa xool loolu mais loolu quand même jamono jii nga xam ne daanaka armée bu tax ñuy wax sax amuñu ko alors que Kisra Kisra wi armée professionnelle la am ñoo xam ne xeex kese lañu ñoom mooy comme léegi rek liñ naan militaire bi policier bi nga xam ne moom loolu rek lay def di entraîner. waaw ba ceene ba jàpp ak tamit entraîner ci wàllu maniement des armes ak yooyu kese lañ def moom loolu rek la ñu koy fay ngir loolu ngir ngir xeex kese mais kooku arme bu mel noonu tout le temps seen armement yi muy gën a sophistiqué ba ñu mën a fekk Rome ak Rome ni mel Rome ñi nga xam ne fu ñu jaar jëfal nañ ko ñu mën a jëflante ñoom gañe leen ba nangu ay territoire yu bari ci romains yi mais ñooñu nan nga may waxe ne ay ñoo xam ne ñoom buñ nekkaa leen xeex yi baykat bi mooy bàyyi lim doon bay ki yoroon toolu tàndal ma bàyyi li muy def hein ki nga xam ne commerce la doon def ne kon duma dem tey ci sama commerce bi naa kii ki nga xam ne moom moom moom fii lay nekk di di di di daro ko dàq di dóor ko dàq kooku it ñëw ñooñ lañuy dajale mais ñooñu dinañ faire poids ci kanamu ñële mooy loolu lépp constat yooyu yëpp boo ko defee di def analyse bi di def rapprochement yi mooy am xel sam xel ci jamono ji danaan ci en tout cas bon <laughs> dina yéeme loolu woo tax say naa adi nag affaire bi jaaxal ko mu ne ko bii moom waxu ko ci ci xelam comme bu njëkk bi ma ne ko qultu Kisra ibn Hurmuz ma ne ko yeneen saa saam Kisra ibn Hurmuz nga wax yeneen saa saam ne ko Kisra ibn Hurmuz Allah tuma tuma nii na dal gu koo xam ne bu extraordinaire ni ko waaw Kisra ibn Hurmuz ndax loolu mooy am nubuwa yonent moom li muy indi bu la jaaxal mooy day jaaxal gaa yi <laughs> waaw moom kay na ko doon rek bu wéree ne moom la jeex na mooy de façon moom buuri parce que in yow nit ki nag lenn la <laughs> mooy inna allaha ala kulli shay'in qadir gis nga loolu nit ki bu ko gëmee dëgg dëgg gëm moo tax ku mel noonu nag dara du dara du faq bëtam tëli même buñ leen ne woon suba la dajjaal di ñëw moom day ku ku koo xam ne du charlatan ku koo xam ne nitu yàlla piir ne ko suba la dajjaal di ñëw da koy gëm <coughs> da koy gëm parce que in allaha ala kulli shay'in qadir buur yàlla lépp la loolu tamit mooy dimbali nit loolu gis nga loolu boo ko nit ki bu meloonam loolu du koy dimbali ci lu bari du gis moroomam wala ku mu mag wala koo xam ne xamoon na ko yàlla may ko xam boo xam ne bu extraordinaire xam ne ya même bu ñoo doon ànd di jàng mais li mu xam ni un tiers bi xaw moom loolu nag ku ku xam dëgg-dëgg tey dund inna allaha ala kulli shay'in qadir di ko dundal kooku loolu day simple ci moom ñu kii day téere yépp ñoo ko doon yërandoo ñoo doon jàngandoo ñoo doon defandoo yépp mais nag am na loo xam ne man wax xaw man dama xamul sax façon xam-xamam bi de toute façon du lu ñuy bind ci téere quoi parce que kii nag mooy loolu rek nga reconnaître ko parce que yow lan inna allaha ala kulli shay'in qadir buur yàlla lépp la man te moom yu'til hikmata man yasha day xam ne buur yàlla mooy joxe lu ko neex te mooy joxe xikma sagesse ku ko soob ak ku mu neex te ku mu ko jox jox na ko gëneel gu rëy defal na lu gëneel gu rëy nga jàpp ne si <laughs> sawaay loolu buur yàllaa def lu ko neex et tout kan moo ci man dara <laughs> yow kay ñaanal ko buur yàlla yokk ko loolu boo bëggee nag nga jaaral fa ñaanale sa soxla ni buur yàlla ma nit bëgg naa nga defal ma comme liñ ko defal te di yokk moom liñ ko defal mais bu fa toog di ko iñaaneekat yéen dangeen a xamul mooy yéen yéen yéen yéen dangeen a dof kii kañ la fi xam yii déedéet inna allaha ala kulli shay'in qadir moo tax bari na ñun ñoo xam ne dige yi yonent ma lay saab saab dige wax ko ci xadiis yi que ni nii la àddina bi mujj am na ñoo xam ne rek gëmuñu ko walla ayaazu billah ñoo xam ne ay interrogation lañ ci teg waaye wa qaalat lahum rusuluhum afillahi shakk seen yonent yi waxoon gaaya ñu nit loolu lañuy wax afillahi shakk est-ce que am na ci buur yàlla ombre de doute ndax buur yàlla am na sikki sàkk bu mën a am ci ay mbiram kon nag Seydina Adi dafa def constat entre jamono ji ne ak li yonent ma saa saa di wax xam nga bu ne ko woon bu ñëwoon rek ne ko la na kunuzu Kisra loolu sax Seydina Adi man na ne waa loolu moom tënku ko fen mais ci sama dund ne ma bu bu ma guddee fan man yeneen saa salaam kon ne ko ma ne Kisra ibn Hurmuz waaw moom laa wax ba pare mu dollil ko ci ne ko wala in taalat bika xayaa la tarayanna ar-rajula yuxriju mil'a kaffihi min dahabin aw fidda yatlubu man yaqbiluhu man yaqbaluhu minhu fala yajidu axadan yaqbaluhu minhu waaw mu ne ko tabu sa foo sa ta adi kaay ma dolli la beneen waxuma la Kisra ibn Hurmuz rek wala in taalat bika haya tabu saw fan guddee it di gis ñetteelu mbir ñetteel bi mooy lan la tarayanna ar-rajula yuxriju mil'a kaffihi min dahabin aw fidda di gis nit feesal ay loxoom feesal tenq loxoom ci or wala xaalis bu pur di seet koo xam ne moom la koy jox parce que zakaatam wala alal ju muy saraxe waaye du trouver kenn ku koy jël ndax ñépp a woomal te ñépp doylu waaw man istaghna ku doylu rek buur yàlla dal di lay woomal mu ne ko jamono jooju boo guddee fan it di nga fekke jamono jooj loolu mooy tontu nakan ki doon laaj ki doon wax alfaaqa ki doon jooy ñëw naan yashku ilayhi alfaaqa ñàkk nee na ko waxum yow mii bu saw fan guddee di nga fekke jamono jooju neewu ko yow di nga ko fekke de mais bu saw fan guddee condition boobu la kon mooy mbir mi te gis na xeetam moom li mu wax ne à loolu la ñuy jud la ñuy dund mooy du ñu bari le ah. ñu bariwule woon dara ay 63 ans 64 ans yii ah xam nga ne loolu dese na koo bari de <laughs> waaye nag lu ne xëj na ci waaw ñuy def 30 ans génn àddina ñu nekk biddiwu njolloor biddiw janti janti njolloor waaw te ay 33 ans lañ def ñii ay 50 ans ñii ay 40 ans waaw kon mu ne ko boo guddeew fande di nga gis nit ku génne lu toll noonu mooy zakat yi dañ koy génne mais masaarifu fi ñu koy def day mujj nit ñi ñu koy jox koo dem fuqaraa ci boppam nga dul gis koo jox moom soxlaatul lii parce que am na moom yoyootul di jël zakat tamit dañuy ragal yàlla bu boobaa waaw mooy nit ñi xam nga gaa yi gaa naan ki gën a am alal moo la ko gën a bëgg waaw boo koy joxaat muy jël mu ne ko nag bu saw fan guddee bu saw fan guddee li nga gis nit kuy génne alal ténqam ci oor walla xaalis di seet ñu ngi ko jox du gis kenn ku ko nangu waaw mu ne mu kontine yonent mi aleyhi salaatu di wax ak Seydina Adi ba léegi ñaar ñi taxaw ñi taxaw mu ne ko wala yalqayanna allaha axadukum yowma yalqaahu wa laysa baynahu wa baynahu tarjumaan wala turjumaan yu tarjimu la fa yaquulanna alam abcas ilayka rasuulan fa yuballigak fa yaquulu bala fa yaquulu alam uctika maalan wa ufdil calayk fa yaquulu balaa fa yanzuru ala yamiinihi falaa yaraa illaa jahannam wa yanzuru an yasaarihi falaa yaraa illaa jahannam qaala Adiy radiyallahu anhu sami'tu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaquul ittaqu nnaara walaw bishiqqi tamra fa man lam yajid shiqqa tamra fa bi kalimatin tayyiba Allah lii gisoon nañ ko ci riwaaya imaam Ahmad bi waaw yonent mi aleyhi salaatu salaam continuer di wax ak moom ba léegi ne ko te wat naa ne wala yalqayanna allaha ahadukum yowma yalqaahu wa laysa baynahu wa baynahu turjumaan yu tarjimu la mu ne at yi ci yàlla ne kenn ci yéen ku nekk ci yéen ku nekk ci yéen mooy mbindeef yi dina dajeek boroomam dina dajeek allah subhaanahu wa taala bés ba muy dajeek moom digganteem ak boroomam diggante boroomam ak moom du am benn interprète boo xam ne moo koy interpréter déedéet du am benn intermédiaire seen diggante waaw yawmal qiyaam <laughs> ne ko yow bis ku nekk wat naa ci yàlla ne ku nekk ci yéen dina dajeek boroom bi foo xam ne yéen yéen a fay wéetoo de doo am benn interprète ndax soxlawoo woo ko te di nga tontu waaw kenn du fi nekk di tar di la di la di la traduire amoon déedéet buur yàllaay wax ak yow te di nga tontu subhaanahu wa taala mu ne fa yaquulan na suñu boroom wax ko boroom bi ne waaji ku nekk ci yéen alam ab'ath ilayka rasulan fa yuballighka ne ko est-ce que yónniw ma la woon ab yonent am ndaw sallallahu alayhi wa sallam boo xam ne ngir mu jottalil la man li ma namm li ma bëgg ci yow li ma doon xaar ci yow en tant que en tant doomu aadama man ma ma defar la bind la bind leen jaa ci sama loxo hein bind leen ci sama loxo est-ce que teguma ci yónnee leen ndaw message boo xam ne dafa ñëw jottali leen sama message yaa ayyuha yu balligh waaw ayyuha rasul balligh jottali li ñu wàcce ci yow boo ko deful fama ballaghta risalata rabbik te yonent bi aleyhi salaatu matal na comme niñ koy gise ci xajjatul wadaa di laaj nit ñi hal ballaxtu ñu naan ko allahu allahumma naan ko qad ballaxt dëgg-dëgg jotal nga mu ne nag kon comme que yéen a wax loolu fal yuballigh ash-shaahidu minkum al ñi nga xam ne ñoo teew fekk sama discours bii ak sama njàngale hein nañu ko jottali ñi fi newul wallahi ñooñ de def nañ leen war ñu nag ñoo ci des saxaaba yi xam nga ne bu ñu jottaliwul woon duñu toog di wax doo gis ku ku jaamu yàlla jaamu yàlla ju wér du waliyu du leneen bu saxaaba yi jottaliwul woon non kenn du jaamu yàlla jaamu yàlla bu wér parce que li ngay def foo koy teg sharia bi yonent bi alayhi salaam indi du kashfu moo la koy may é eh, naa ci yàlla foo xam ne nag dévoilement la ma defal ba ma xam ne lii xaram na ba ma xam ne suñu boroom lii la bëgg ba ñu xam ne julli nii lañ koy defe bu ñuy ruqon lii nañuy wax bu ñuy julli lii la yii mooy yi man da ñàkk bu ñuy jàpp lii way farataak yooyu loolu moom dévoilement du la ko may yo boo nga jaar ci daara ji jàngi kaa inan man kunt waaw koo man di doon yo boo nga jàngi de boo bëggee xam yooyu waaw kon de jot jotal na mu ne ko est-ce que yónniwuma la woon ndaw ngir mu jottalil la li may xaar ci yow fa yaqulu bala mu ne aha kay borom bi subhaanahu wa taala lool la de ndaw dikkal na ma de te jottali na ma Euh, xam naa ngeen jéggal ma nag si euh, suis obligé yem nii parce dañu war a génn euh, xam naa dañuy teg suñu loxo nii ci li borom bi subhaanahu wa di wax ak jàmm ku nekk ci ñun yowmal qiyaam bés bi ñuy dajeek moom ah te du am interpret interprète wattaqu yawman turja'una fihi fii Allah Allah tumma yuwaffa kullu nafsin bima kasabat te kenn du leen tooñ ragal leen bés bi nga xam ne ci ngeen di dellu fa yàlla Allah bakkan bu ne rek ñu matal ko li mu def te kenn du ko tooñ